أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وآل بيته وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا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 inda liqaa'i wa bashaashati alwajhi wa taqbiili yadi arrajuli saalih wa taqbiili waladihi shafaqa wa mu'aanaqati alqaadimi wa mu'aanaqati alqaadimi min safarin wa karaahati alinhinaa kon alimamu alxafidu annawawiyu rahimahullah ginnaaw bi nga xam ne ci la tudd ci suñu jotaay bi ñu génn ci la jeexale woon chapitre 142 muy garab googu wala buntu boobu ci tool bi mu ngi ci kitaabu salaam ba léegi euh, mu doon chapitre baabu istihbaabi tashmiit al-aatisi idaa hamida allaha ta'ala ba ni mu jeexe hadis bi ñu mujj woon a gis mu doon hadis 884 mu ne woon wa an abi sa'iidin al-xudri radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa tasaa'aba ahadukum falyumsik biyadihi alaa fiihi ba mu jeexawoon walillahi alhamdu wal minna comme niñ ko xawoon tey ñu jël chapitre bu mujj muy garab gi ci bu mujj ci buntu bi ci to ci tool bi muy euh, ci kitaabu salaam lii mooy chapitre bu mujj muy chapitre cent quarante trois téeméer ak ñeent fukk ak ñett al imaamu rahimahullah tudd ko baabu buntu istihbaabil musaafahati inda al liqaa buntu bii di wax ne sopp gu ñu sopp al eh, mooy nuyoo jël loxo jox ko sa mbokk jox ko sa loxo waaw joxante loxo googee mooy loolu kañ inda liqa jamono ji nga xam ne ci ngay dajeeg nit ki waaw al musaafahatu mufaala la min a safha waaw mooy le fait nga jël sa loxo tàllal ko yoor ko euh, jox ko tàllal ko bi safhati mooy nga tàllal ko safhatul yadi ila safhatil yadi ci loxo sa borom waaw comme loolu le loolu mooy al musaafaha nga xam dañ koy defante da ngay tàllal sa loxo kële tàllal loxoom ngeen daal di nuyoo waaw kon mu ngi noonee ci gàttal quoi voilà ci gàttal sinon euh, waa ahlul lugha taxaw nañ ci bu baax comme safhatu yadi bu ko nit ñi di wax ci njaay ak yooyu nga xam ne euh, nit ki day joxe nga joxe waaw joxante googee nga xam ne loxo lañ koy defee naka noonu loxo ngay nuyoo nga joxe sa loxo kii jox la sa loxo ji euh, diggante ñaari góor yoo xamante ne nii ñoom ñooy def loolee léegi mu ne baabul istihbaabil musaafahati kon sopp gu ñu sopp almusaafaha mooy nuyoo googale serrer sa main la ko français di wax ngeen serrawante laa main inda al-liqaa jamono ji nga xam ne ci ngeen di daje waaw loolu nag buñ ne jigéen mën na koo def jigéen ak jigéen voilà <laughs> wa bashashatil wajhi ak li nga xamante ne nii mooy eh, eh, nayal sa xar kanam leeral sa xar kanam waaw ci sa mbokk mi nga xam ne moom ngay dajeel di ko nuyu nii waaye it wa taqbilil yadi bunt bi it day wax sopp gu ñu sopp eh, daal di fóon waaw li nga xam ne mooy loxo ar rajul salih loxool góor gu baax waaw fóon lañ wax waxuñu sujjóot <laughs> waaw waxuñu sujjóot de <laughs> waaw fóon loxoy ki nga xamante ne nii ar rajul salih góor gu baax gi wa taqbili waladihi shafaqa ak ki nga ak bunt bi day leeral sopp gu ñu sopp moo tax loolu romboon na waaw fóon gi nga xam ne moom la nit ki di fóon doomam shafaqa doomam bu góor wala bu jigéen boo xam ne shafaqa euh, ndax ñewante nga cofeel gu mu am ci moom wa mu'anaqatil qadimi waaye bunt bi day leeral sopp gu ñu sopp mooy doqoo accolade waaw kay ak ñi nga xamante ne nii mooy ki nga xam ne dafa jóge ci tukki min safar al qadim min safar ci dëgmal jóge ci tikk ci tukki ah ngeen gëj gise lool mu ñëw ngeen nga jóg waaw ngeen nuyu ko après ngeen doqoo voilà al mu'anaqa accolade wa inhina waaye bunt bii dama kiy leeral man al imam rahimahullah li nga xam ne mooy di incliné wu waaw nit di ñëw nga incliné wu voilà sëgg <laughs> mu ko comme ni ko japonais yi di defee waaye da ngay gis ci julli ñi ñoo xam ne dañ koy def waaw loolu noonu dañ koo sit <laughs> bunt bii da koy leeral waaw mooy façon nuyoo japonais yi nga xam ne ñoom dañuy taxaw kee taxaw eh, eh, eh, serrer les tànk yi teg loxo yi ci wet gi bu nekk seere ko ci eh, tànk yi après daal di sëgg incliné wu hmm? eh, wala léeg-léeg nga jël ñaari loxo yi comme ni ko chinois yi xeet yooyu di defee da koy gis seen ñaari loxo yi dajale ko teg ko seen côté bakkan ah sëgg waaw ah, di nuyu nit ki sëgg noonu eh, loolu te loolu it <laughs> mu ci génne xene saa yooyu itam <laughs> lu tax nga rek dal ci asiatique yi nii c'est quoi ça feneen <laughs> non ça fay saay damay leeral maa ngi jóg <laughs> ah déet yow léegi jigéen ñi moom nuyu gi ñuy nuyoo di sëggal seen borom kër wala yooyu noonu <laughs> ah loolu kat façon sëgg la ah, y a ah, attention parce que quand même parler des japonais chinois alors que bàyyi les femmes wolof waaw di maye ndox ñëw sëgg ñëw ñëw ñëw ñëw kii yu mel noonu saa yi ah déet wala di nuyoo ñëw aba ci kii daal di daal di sëgg waaw ah, léeg-léeg sax dóor ci benn caw <laughs> njaay jóg waaw sëgg noonu xaw a sëgg sëgg googee ah loolu yow itam na ah déet waaw loolu kay ci la yow kay sama ay yi <laughs> da ngaa kii rek ah déet man dama foogoon ne nag <laughs> bala ngaa laax jaay daal da ngay laax kii wa ati dal qurba xaqa tàmbaleel ibda bi nafsika moos nañ ko ma ne la waa baax na insha allah waaw loolu it mooy sunna <laughs> waaw kon nañ ne ñun itam <laughs> ñun ñuy def maa ngi doon ñëw nag <laughs> waaw ndaw si ñëw incliné wu wa loolu yëpp dañ koo sit voilà mu ngi noonee après am am na la Imam an yi di wax ci al azkar ñooy i i eh, eh, xam nga man nga ne bon attention yow que quand même yow lii signe de respect bu rëy la yow da nga foog yi loolu du signe de respect boo xamante ne lii rëy na saa <laughs> waaye loolu euh, tekki euh, euh, est-ce que yaakaar nga ne loolu noonu daa day na tax hein mu daal di wàññi ci ñàkk a nekk li nga xam ne lañ koo sib gi mu wàññi ci dara déedéet. du tuddoon nañ fi la al al al al al al alim waaw nitu yàlla bu mag ba al Fudayl ibn Iyad doon wax ah ah rahimahullah wa radiya anhu naan ittabi' turuq al huda wala yadurruka qillatu as-salikin wala yadurruka wala yadurruka qillatu as-saliki as-salikin wa iyyaka wa turuq ad-dalalah wala wa iyyaka wa turuq ad-dalalah wala bi kasrati alhaalikiin waaw al-Fudayl ibn Iyaad waaw imaam bu mag bi waaw dañ koy fekk ci saxiix yi ba pare un grand borom borom ci ci ci ci ci kàngamu suruk yu mag yi mu ne ittabi' turuq al-huda yow camsi yow jaam bi na nga topp yooni yooni njub yi gis nga boo toppee yoonu jub yi yonent bay saa saam fi nag wala yadurruka bu mu la lor qillatu saalikiin parce que di nga dem gis na ñi ci nekk bariwuñu ah loolu bu mu la wor di nga gis ne gaa yi bariwuñ dara <laughs> laa ilah moom daal daanaka la alquran naan wa qalilun maahum <laughs> wa qalilun maahum waaw pëndal yi daal moom dina bari ak woote wuy boo bu dee li ngay dégg kese danga naan xanaa gaa yépp nekk ci yiw mais bu jëf jotee ak dëggu nga xam ne vraiment gaa yi sont minimes quoi sont vraiment minoritaires mu ne nag loolu bu mu la lora non bul ne mais est-ce que kon ngi ci dëgg quoi parce te lii buy wax mooy ci biir julli ñooy wax bu dee yéeféer moom jaru wax waaw <laughs> waaw wala iyaadu billah bu wax jotee wala ay jaay pëndal ak yoo xamante ne nii affaire folklore la moom on est nombreux non boobu bari nañu ah boobu ah euh, attention on est là ah di woote man la man la man la man la di woote waaye. tey bu doxal li yonent bi ay saasaan nee woon mooy turuqul huda bu boobaa nag moom <laughs> gars yi di écriti di di wàññeeku di wàññeeku di wàññeeku ba ngaa ngeen a déedéet mu ne nag loolu nag bu mu war wala yadurruka qillatu saalikiin waaw mu ne wa iyyaka maa ngi lay moytandikuloo man al-Fudayl ibn Iyaad radiyallahu anhu wa turuqa dalaala maa ngi lay moytandikoo yoonu réer yi yoonu sànkute yi cànkute yi waaw gis nga ni mu paree ci addina bi daf fees ñu far normaliser ko ba daanaka kër boo dem nekk ko fa ci tere yeeg fépp mu tas waaw ba pare mel ni yow léegi yow boo nekkee ci dëgg ba fa nga ne da dem ba ni man est-ce que da ngay ñu naan ay imam lañu ay wax ko diine ay ñeneen ni ñépp ñépp ci participer ci seetaan ngeeg leen waaw ak lépp bu làmb gi jogee nga foog ne fii moom xanaa waa fii waaw kenn mu yëngu ñépp nga ci waaw wa iyyaka wa turuq wa turuq ad-dalala wala tartar gis nga nag nit ñu bari ñooñu nekk wala tartar bul woru mukk jàpp na yow fii mu ne bi kasratil haalikiin ci ñi nga xam ne ñoo alko ndax loolu yoonu alkande la ak ku ci mën a nekk ci yoonu alkando la tegu ñu bari ñi nga gis ñoom ñu mànkoo nekk ci yoon boo gee lépp di ay caaxaan ay po am po waaw loolu noonu bu mu la wor wala tartar bi kasratil haalikiin waaw waaw loolu bu mu la wor ñu bari ñi nga xamante ne ñoom bari waayu ñi nga xam ne ñoo alku ñoo nekk ci yoonu caaxaan ak neen loolu du ci dara waaw loolu du ci dara waaw <laughs> dina la al imam al imam an-Nawawi <laughs> rahimahullahu eh, eh, ci al azkar mu ngi doon fàttali wax ji waaw ne nag lii la quoi waaw loolu moom mooy mooy sëgg googee moom eh, eh, eh, ci <laughs> dëgg dëngal sa sa sa sa sa ndigg ginnaaw geeg yooyu ala ku fi kulli xaalin loolu noonu wa yukrahu loolu dañ koo sëg ci bépp xalaaw waaw ndax xadiis yi nga xam ne moom lay indi fii mun a nag bu fi nekk nag bul bul waru wala yartar wala yughtar bi kathrati man yaf'alu mimman yunsabu ila ilmin aw salahin wa ghayrihima min xisaal al fadl te mu ne nag bu mu wor li nga xamante ne nii bu la wor li nga xamante ne nii moom la bari ñi nga xam ne ñoo koy def waaw bu mu la wor ñi nga xamante ne ñoo bari di ko def ci ñi nga xam ne dañ leen di askane la sax ci wàllu diine parce que loolu la yokk loolu sax daanaka moo ko gën a yokkum ñaaw loo xam ne baaxut ñi ñuy askane la wàllu xam-xam ak diine ñu leen di gis ñu koy def loolu moom yokkul ci mbon gi lu dul mbon waaw du ko du da ko manque garaaw walla non non non ci la gën a garaawe sax bu doon gën a garaaw am na day gën a garaaw waaye du gën a wàññeeku waaye mooy day bon nam meloon képp dara du ci soppeeku mu ne nag loolu kon mu mu la wor ñi nga xam ne dañ leena ñu koy def bari ci ñoom ñi ñuy askane la xam-xam ak ak yiw ak yi nga xam ne ay jikko yiw waaw kon loolu bon amaana dinañ ci ñëwaat bi al di wax wàllu wii kon ma ne la <laughs> fatewuma suñu bopp <laughs> yooyu yëpp <laughs> ci la waaw ndëggal dëngalu googee booy nuyoo moom que ça soit le japonais que le femme wolof tout ça dëng dëngalu ba ci ngay nuyoo loolu lépp yore saa saa dañ gis hadis mu ne déedéet lool bu leen ko def waaw waaw la nag ah déet saa yi ana la mais eh, eh, eh, loolu lañ la wax fii quoi bu ma ne ñoom sëriñ bi wëg ñoom noonu noonu laa gis seen soxna ya di def ak wala déet loolu est-ce que loolu mooy mooy royukaay ci diine nga yaakaar yow dama lay laaj rek xanaa nag bañ tàmbalee nag ba léegi nag war ngaa xam nag lan mooy lan mooy dalil nag <laughs> ah kon nga gisee dalil ñu ne la lii dalil la parce que sëriñ bi wa ngi koy def loolu du dalil ci diine ci l'islam mu ko waaw dalil mooy li nga xamante ni li yonent bi alei salaam la dalil di tukki muy alquran ak sunna waaw kay loolu mooy source yu mag yi kon nag noonu laal imaamu daal di tuddee bunt bi walillahi alhamdu wal minna après nag léegi moom andiw fi ay aaya comme ni mu defoon ci yenn li li mu yàggoon def mais gis nga bunt yu mujj yi yu bari du ci indi ay aaya am na nag yu mu ci muy dugg nag Eh, eh, directement ji xadis yi ko xadis huit cent quatre-vingt-cinq eh, jeexale ko xadis huit cent quatre-vingt-treize kon ñu am ñaata hein neuf xadis neuf xadis yoo xam ne moom la fi al imaamu rahimahullahu taala di indi di indi fii neuf xadis après ci lay li nga xam ne mooy kitaabu salaam insha allahu taala ñu ñaanalante jàmm léegi muy commencé hadith huit cent quatre-vingt-cinq mu ne wa an abil xattaab qataadata rahimahu allahu taala annahu qaala qultu li anas radiyallahu anhu akaanat al-musaafahatu fi ashaabi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala na'am rawaahu al-Buxaari rahimahu llahu ta'aala kon al imaamu al-Haafidu an-Nawawi rahimahu llah mu indi premier hadith mu ne wa an Abil Xattaab mu ngi jële ci nit koo xam ne dakkantalam moo doon Abul Xattaabi waaw Abul Abul Xattaabi looloo doon dakkantalam nan la tuddoon mu ne Qataada mooy Ibn Di'aama mu siiw mi ñuy gis Eh? rahimahullahu ta'ala eh, taalibi saydina anas albasari eh? rahmatullahi radiyallahu anhuma annahu qaala neena mu ne qultu li anasin neena damaa wax sama sëriñ bi di saydina anas ibn malik radiyallahu anhu ne ko a kaanat al musaafahatu fi ashaabi rasulillah ne ko mais est-ce que joxante loxo serrer laa se serrer la mais nit ki jox loxo ki muy ki muy nuyu ñu seerante mais joxante loxo waa loolu amoon na ci saxaabaay yonent bi alayhi salaam li mu la bëgg a wax mooy jamono yonent bi alayhi salaam loolu la ci jublu sinon moom gis na ñoom Seydina Anas ak yooyu xam na li ñu ak yeneen saxaaba yoo xam ne dëkkoon nañ Basra xam nañ leen ñoom li ñuy defante loolu gis na ko waaye mooy lii mu gis. dañuy bëgg am dalil ci jamono est-ce que yonent bay saasaam lii jamonoom amoon na loolu la ci jublu <laughs> akanat almusaafahatu fi ashaabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ci riwaaya kii bi euh, bi kii indi moom ñu tudd Riyaad bi fi ashaabi rasuulillahi na'am sayna Anas ne ko mu ne hadiis bii de al-Buxaari daal imaam Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu euh, tabaraka wa ta'ala léegi hadith bi première laaj mooy est-ce que Sayyidna bukhari kese ko solo euh, ñu ne hadith bi nii al-imaamu al imaamu Tirmizi yu taalibeem daal dina koy solo moom moo ko ci fekk ci eh, eh, indi ko ci abwaabul istizaan wal aadaab an rasuulillah sallallahu alayhi wasallam baabun maa jaa fil musaafaha al imaamul Buxaari rahimahullahu ta'aala mu ngi ko indi ci kitaabul istizaan baabul musaafahati ah. après bon ak ñun tudde bunt mais bon jarul tudd yi mu wax wa qaala ibnu Mas'ud allamani nabi sallallahu alayhi wasallam at-tashahhuda wa kaffi bayna kaffayhi loolu da mais yeneen tubaab saa saa moo ma jàngal taaya fekk sama loxo sama tenk mu ngi ci biir tenkam mooy dama buyu noonu jox ma loxo sama loxo tegu ci loxoom waaw waaw après mu indi hadis boo xam ne mu tudd euh, kiiwu Ka'b ibn Malik ba ñu gisoon te baabu tawbati hadisam bu gudd boobale ba mu ba tuubam gi kiiwee ca mbiru Tabuk ba borom bi wàccee ak tuubam di leen delloosi eh, eh, ba mu duggsee ci jàkka ji Talha ibn Ubaydillah at-Taymi radiyallahu anhuma daal di jóg daal di kontaan ñëw ba ci moom ngir ndokkeel ko mu ne hatta saafahani wa hanna'ani mu daal di may eh, seere la mais ba pare daal di may tatagal dalal ma te yoneen saa salaam ngi toog di leen xool te neewule de lii baaxul <laughs> kon mu ne haddathana Amr ibn Asim al imam al Bukhari mu ne haddathana nettali nañu Amr ibn Asim mu ne Amr ibn Asim ibn Ubaydillah ibn al-Wazi' Abu Usman al-Kilabi al-Qaysi al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Hammam mu ne ki ñu nettali mooy Hammam di Hammam ibn Yahya ibn Dinar al-Udhi ash-Shaybani wa Abu Abdillah ñi na Abu Bakr rahmatullah alayhi al-Basri rahmatullah alayhima an Qataadata moo ko jëlee ci Qataadata ibn Di'aama ibn Qataada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Haaris ibn Saduus Abul Khattaab as-Saduusi al-Basri rahimahullahu ta'aala annahu qaala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 sayidina euh, kii nga xam ne mooy anas ibn malik voilà fii ak kaanatil musaafahatu fi ashaabi nabi imaamu tirmidi moom li mu ko solo moo wax ak kaanatil musaafahatu hal kaanatil musaafahatu la fi ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que joxante loxo gii nii góor ñi di joxante loxo bu ñu dajee ah loolu amoon na jamono yonent bi saa saam qaala naam mu ne waaw kay loolu kay amoon na léegi kon xadiis baa ngi noonu lii la kon deuxième euh, njàngat mooy lëkkaale ma bunt bi kon bu imaam nee baabu istihbaabil musaafaha bunt bi nga xam ne day ciy leeral sopp gu ñu sopp nuyoonte seerante laa mee joxante loxo indal liqaa buñ dajee mu ne mu ngi nii waaw Seydina Anas ibn Malik ash-Shahid xaadimu rasulillah doon liggéeyal ndawal yàlla de saa salaam la laaj ndax loolu amoon na jamono yonent saa salaam mu ne waaw waaw te yonent ba lay saa salaam du iqraar dara ci ay du iqraar ci ay caaxaan du iqraar baatil du gis neen di ko saxal déedéet waaw surtout saxaabaam yi nga xam ne borom bi da koo yónni ngir mu yar leen teg leen ci diine wan leen qualité yi dina mag du ñu def loo xam ne du noonu mu bàyyi leen ci noonu ba génn àddina te waxu leen ko kallaa dañ nañ gis incliné gi ñu doon wax bañ ko ko laajee dana déedéet waaw dana déedéet kon mu ngi noonu kon lii mooy lëkkaale ma bunt bi da wane kon dañ koo sopp loo xam ne jamono yonent bay saasaam saxaaba yi dañ ko doon def gis nañ léegi eh, li imaamul Nawawi eh, imaamul Buxaari bi muy ubbi bunt bi li nga xam ne ci bunt bi ni mu ko tuddaale que ne eh, Kaab wa qaala Kaab ibn Malik daxaltu al-masjida fa idaa bi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaama ilayya Talha ibn Ubaydillah yuharwiru hatta saafahani wa hamma'ani waaw keroog bi tuubam ko mu daw aksi nee bi may ñëwee waaw yonent mu ngi ci jàkka ji toog Seydina Talha ibn Ubaydillah daal di taw di këcc làmbaayam ma gasandu waaw ñëwee mu daal di ma laa ne waaw xam na ngi toog ci biir jàkkaam ji di gis waaw kon loolu nga gis ne kon loolu mooy doy na ñu ne kon lii nii am na ngëneel gu mag ak copp goo xam ne ak sopp goo xam ne nekk nekk na ci waaw kon euh, mu ngi noonu euh, al imam lan mooy attee musaafaha al imam ibn Battal al imam al kiine al hafiz ibn bi muy sharal yi mu ne qaala ibn Battal mu ne al imaam ibnu Battaal nee na al musaafahatu hasanatun inda ammati al ulamaa wa qad istahabbaha Maalik ba'da karaahatihi waaw mu ne al imaam ibnu Battaal nee na al musaafahatu se serrer la main joxante loxo googee mooy baant góor jigéen a boo xam ne dagantewuñu loolu moom dafa xaraam <laughs> waaw loolu nañ ñëw rek après al imaam an al amrat ki nga xam ne góor la goo xam ne amul sikkim ba pare eh, eh, eh, mu nekk koo xamante ne nii day niroog jigéen sax.